أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك آمنوا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 baabun salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallama li subuuhi rak'atayn buntu bi nga xam ne mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ci juróom ñaari wërngal yi nga xam ne moom lay def ci euh, tawaaf di ñaari raka ñu gisoon ci waxu imam Naafi' bi rahimahullahu ta'ala mu ne kaana ibn Umar radiyallahu anhuma yusalli li kulli subuu'in rak'atayn mu ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma da daan julli ci juróom ñaari wërngal yu nekk maanaam mu def ci eh, yu mu wëree kaaba gi bu ne mu julli ñaari raka gisoon nañ tam wax bu Ismaïl ibn Umayya waxoon bu imam az-Zuhri rahmatullahi alayhima mu ne ko Ata ibn Abi Rabah di dafay wax ne tujzi'uhu al-maktubatu min rak'atay at-tawaaf maanaam ne ñaari rakka maanaam jullik farata gi rek dana bay eh, ci ñaari rakkay tawaaf te loolu comme niñ ko gisoon mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhim yeneen eh, mu daal di wax nag ne moom mu tontu ko ne ko as-sunnatu afdal maanaam sunna day gën te lam yatfi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam subu'an qattu illaa salla rak'atayni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul julli juróom maanaam musul wër juróom ñaari yoon kaaba gi lu dul mu julli ñaari rakka ñu gisoon itam hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dañ koo laaj ne ko ayaqaaru ayay a rajula ala ala imra'atihi fil umrah qabla an yatufa bayna safa wal marwa ndax nit ki mën naa jote ak soxnaam su fekkente ne maanaam ndax góor gi mën naa jote ak soxnaam ci umra lu jiitu euh, muy euh, maanaam di tawaaf maanaam di euh, daw diggante safa ak marwa mu daal di tontu ne qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa taafa bil bayti sab'a thumma salla xalfa al maqaami rak'atayn wa taafa bayna safa wal marwa wa qaala laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana mu eh, ne kon mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam day dafa ñëw ci néeg bi daal di maanaam daal di koy tawaaf daal di juróom ñaari wër daal di topp mu ginnaaw bi mu julli ñaar rakka ci ginnaaw maqaam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ba pare mu daal di daw diggante Safa ak Marwa te loolu nag loolu ba pare mu teg ci ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg ñeel na leen ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa eh, royukaay eh, royukaay bu baax eh, loolu xadis boobu tamit dinañ ko gisaat maanaam gisoon nañ ko tamit ci yeneeni buntu waaye imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii daf ko indi ba pare indi xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu ma ndax daf ni man damaa wëlbatiku daal laaj ko Seydina Jaabir muy Amr ibn Dinar bi mu ko ko laajee rahimahullahu taala moom mu ne laa yaqrubu imra'atahu hatta yatuufa bayna as-safa wal marwa bu mu jege soxnaam mbete xanaa mu daal di daw diggante safa ak marwa gisoon nañ ci baabu man lam yaqrubil ka'bata wa lam yatuf hatta yakhruja ila arafa wa yarji'a ba'da at-tawaaf al-awwal ginnaaw buntu bi nga xamante ne mooy wax mbiru ki nga xamante ne jegewul kaaba gi te tawaaful euh, ba maanaam tawaafutul benn yoon ba mu dem ca ba mu jugee arafa Euh, euh, te ba pare wëlbatikuwaat euh, maanaam dellu si waat ginnaaw bi nga xamante ne dafa tawaaf tawaaf bu njëkk bi te mooy tawaaful qudum maanaam li muy ci gertal daal mooy mbiru ki nga xamante ne tawaaful tawaaful la ci diggante ñaari tawaaf yooyu mu di ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma mu ne qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam makkata fa tawafa wa sa'a bayna as-safa wal marwa wa lam yaqrub al-ka'bata ba'da tawafihi biha hatta raja'a min arafa mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ci makka dafa daal di tawaaf kaaba gi daal di dox diggante safa ak marwa te jegewul euh, jegewaatul kaaba gi ginnaaw tawaafam boobu mbete xanaa mu daal di jóge euh, fi nga xamante ne moom mooy naka noonu gisoon nañ ci baabu man salla rak'atay tawaafi xaarijan min al masjid ki nga xamante ne dafay julli ñaari rakkay tawaaf yooyu fekk ci biti jumaa ji la ko jullee gisoon nañ ci wa ah, hadith mu'allaq bu ah, sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne mu ne mu ne salla Umar radiyallahu anhu xaarijan min al-haram sayyidna Umar radiyallahu anhu dafa julli ci ginnaaw fekk ci biti xaram bi la naka noonu gisoon nañ ci xadiis sayyidat ummu uh, salama radiyallahu ta'ala anha nee na dafa wax ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jàmbat mu ne shakawtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni ashtaki maanaam ne dama jàmbat ci yenente bi sallallahu alayhi ne ko daal damaa feebar maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko uh, uh, maanaam na tawaaf ci ci ci ci ci salatu so iza uqimat salatu subh fatuufi ala ba'iri wan naas yusalluun maanaam bu ñu nit ñi taxawalee jullik suba rek na nga tawaaf ci ginnaaw ka maanaam ci ci sa kaw gëléem gi ah, te fekk nit ñi ñu ngi julli nee na fa fa'alat dhalika falam tusalli hatta xarajat mu daal di def loolu li ko yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam te it julli waatul maanaam ñaari rakkaay lu dul xanaa génn na ci jumaa ji gisoon nañ tamit baabu man salla rak'atay tawaafi xalfal buntu bi nga xamante ne moom mooy tawaaf ñaari rakka yi tawaaf yi maanaam mooy julli ñaari rakka yi ginnaaw maqaamu Ibrahima alayhi salaatu wassalaam maanaam moom mu ne eh, dégg na maanaam mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi ñu gisoon léegi radiyallahu ta'ala anhuma bi yenente bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa taafa bil bayti sab'a wa salla xalfa al-maqaami rak'atayn thumma xaraja ila as-safa wa qad qaala allahu taala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne e, bi sallallahu alayhi wa sallam e, dafa ñëw daal di tawaaf ci néeg bi juróom-ñaari yoon daal julli ci ginnaaw maqaama ibrahima ñaari raka doo toog mu daal di génn jëm ci safa te mu ne buur yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne e, dëgg-dëgg ñeel na leen maa ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam royukaay bu rafet gisoon nañ ci tamit baabu ta maam ci wala book tàmbali woon nañ ci baabu tawaaf baabu tawaaf ba'da subhi wal asr julli bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci tawaaf ginnaaw bi nga xam ne moom la ñuy julli julli suba ak julli euh, euh, tàkkusaan gisoon nañ ne kaana ibn Umar radiyallahu anhuma yusalli rak'atay tawaaf ma lam tatlu'i shams maanaam ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma da daan julli ah, julli euh, ñaar rakkay tawaaf maanaam feek jant bi sow fenkul maanaam feek jant bi fenkul te jant bi jamono ji muy fenk mooy jamono ji nga xam ne ci la ñu xaraamal julli gi maanaam kon moom bu paree tam daan na ko julli te loolu dangay gis ne day gën a dëppoo mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhim euh, waaye moom mu ne wax tawaafa Omar waaye Seydina Omar nag li mu def radiyallahu anhu lii la mooy baada subhi moom ginnaaw suba la tawaaf fa rakiba mu war hatta salla rak'atayn bi zay tawaaf mu daal di julli maanaam mu daal di war ci kaw war waayam dem ba ci Zituwa fële nga xamante ne ci ginnaaw xaram bi la euh, foofu la sax la daal di wàcc daal di julli ñaar rakka maanaam lii day dëgëral ne wax ji moo gën a dëgër ngir ne Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam moom moo ëpp xam-xam ba doom ji maanaam kon moom dégg-dégg moo ko ëpp xam-xam kon moom li mu def maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, loolu mooy li gën a dëgër insha allahu gisoon nañ hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mu ne anna naasan paafu bil bayti ba'da salaati subhi thumma qa'adu ila al-muzakkir hatta idha tala'at ash-shamsu qamu yusalluna fa qalat Aisha radiyallahu anha qa'adu hatta idha kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salatu qamu yusalluna mu ne dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo tawaaf kaaba gi ginnaaw jullit suba ba pare toog nag ci ki nga xamante ne moom mooy waaraatekat bi Euh, mbete ñu daal di maanaam jant bi di tàmbalee jóg bi jant bi tàmbalee jóg nag ci la ñu jógee julli soxna Aisha radiyallahu anha ne ñoom de qaadu hatta idha kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salatu qamu yusallun ñoom de dañoo jekki ba xaar ba waxtu wi nga xam ne nag ci la ñu gën a sibi maanaam ci la xaraamee ñu julli fa julli naafila ñoom ñu daal di taxaw di julli maanaam te loolu day dëgëral ne maanaam waxtu yi nga xam ne moom lañu sib maanaam ci julli waxtu yooyu ñu sit ci julli ñoo naka noonu noonu lañ ci biir ku julli julli euh, tawaaf yi ci waxtu yooyu maanaam wax ji da koy dëgëral te loolu day gën a jàppale waxu Seydina maam jëfu Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu te soxna Aisha tamit radiyallahu anha moom moo moo moo gën a xam euh, Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu maanaam kon loolu tamit daf koy daal di dëgëral mu ne qaala bil isnaad léegi nag ñu war a gis euh, xadis bi teg mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Ibrahim ibn al-Munzir te mooy ibn Abdullah ibn Abdullah ibn al-Munzir Abdullah ibn al-Munzir ibn al-Mughira gisoon nañ ko Abu Ishaq euh, rahimahullahu ta'ala al-Madani di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne qaala haddathana Abu Damra moom mooy Anas ibn Iyaad ibn Damra muy Abu Damra al-Laythi moom it di waa Madinatu Munawwara comme niñ ko gisoon mu ne qaala haddathana Muusaa ibn Uqba mooy imaamul Maghaazi di waa Madina moom itam an Naafi' mooy Naafi' mawla ibn Umar maanaam moom it di jaam bi Seydina Abdullah ibn Umar goreel ah, euh, moom euh, tamit muy euh, muy moom itam di waa Madina anna Abdullah nag Seydina Abdullah muy ibnu Umar radiyallahu anhu moom it di waa Madina maa ngi gis kon xadis bi waa Madina ñoom ñoo ko solo radiyallahu ta'ala anhu qaala moom nee na sami'tu nabiyya dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yanha muy tere ani salaati ci julli inda tuluu'i shamsi fa fenku jant bi wa inda ghurubiha ak fa so soowu jant bi maanaam kon waxtu woowu imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam da koo indi ngir dëgëral ne waxtu woowu dañ koy tere comme ni mu nekkee mazhabu jumhurul ulama maanaam rawatina maanaam mazhabu maanaam xanafi yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim wuuteeg mazhabu shafi'i xanaabila yi ci teqantal bi nga xamante ne ñoom ci lañu amee différence maanaam wuute comme ni ñu ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdulillah min na xadis bi gisoon nañ ko ci euh, bi ñu tollee ci wàllu ci euh, kitaabu mawaqitu salat maanaam gisoon nañ ko ci mm. euh, muy baabu salaat ba'da al fajr hmm? hatta tarfa ash-shams Euh, gisoon nañ ko ci buntu boobu euh, ak yeneen buntu yi tegu maanaam xadis numéro 582 585 ak gisoon nañ ko sax xadis numéro 1191 euh, benn yoon moo def ñu war koo gisaat mooy xadis numéro 3272 insha Allah imam Muslim dina na ko xadis numéro 828 ñaari yoon ak 829 imam Abu Dawud dina na ko xadis numéro 1415 imam An-Nasa'i mu ne ko xadis numéro cinq mille cinq cent soixante-trois cinq cent quatre cinq cent onze imaamu Maalik indi ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-sept ci Muwatta imaamu Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi maanaam kon gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta maanaam ñeent ko ci indi muy imaam Buxaari imaam Muslim imaam Abu Dawud ak imaam An-Nasaa'i ak imaam Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu jamii'a mu ne wax haddathani qaala bi-isnaad muttasil fil kitaab la haddathani al-Hasan ibn Muhammad mu taat ci technique huwa az-Za'farani maanaam mooy al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah az-Za'farani ah, rahimahullahu ta'ala ah, Abu Ali al-Baghdadi maanaam moom nag ci taalibe yi daan ànd ak imam Ash-Shafi'i la bokkoon maanaam ci seen taalibe yooyu la bokkoon nga xam ne dañoo taqoo woon ak imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala muy Abu Ali az-Za'farani di waa Baghdad moom waa Baghdad la rahimahullahu ta'ala foofu. Mm, de dëkk ganee adduna ci lu wër-wër la ci cent soixante-dix-septième année génn adduna deux cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca euh, Baghdad rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abidatu ibn Humayd euh, muy euh, ibn Suhayb at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman at-Taymi rahimahullahu ta'ala siiwee tamit ci al-Hazza ah, comme Khalid maanaam comme Khalid ibn Mihran mu siiwee ci al-Hazza moom noonu tamit noonu la ci Euh, moom euh, waa Kuufa la ginnaaw ga mu nekk waa Baghdad moom tamit ah, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent septième année génn àdduna cent quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci juróom-ñetteelu génération bi mu ne qaala haddathani Abdul Aziz ibnu Rufay'a te mooy al-Asadi Abu Abdullah mooy dàkkantalam al-Makkiyu at-Ta'ifi rahimahullahu ta'ala maanaam dëkkoon na Kuufa euh, ginnaaw bi maanaam nekkoon na tamit waa Makka maanaam euh, Kuufa la njëkk dëkk après mu dem dëkk nekk Makka maanaam euh, kon loolu ngay gisee lu tax maanaam sëriñam maanaam taalibeem bi solowee ci moom nga xam te ne waa Kuufa ak waa Baghdad Euh, moom ci ñeenteelu génération bi la bokk génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa qaala nee na ra'aytu gis naa Abdullah ibn Zubayr te ba mooy ibnul Awwam radiyallahu ta'ala anhuma di doomu euh, sy euh, Seydina Zubayr ibn al-Awwam ak soxna Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha an mu ne yatuufu muy tawaaf ba'dal fajar yi ginnaaw fajar gi wa yusalli ci mu julli rak'atayni ñaari rak'a maanaam kon loolu moom mooy dañ koo sib waaye ñu lu xaram maanaam kon loolu lay tegtale léegi mu ne qaala Euh, Abdul Aziz te moom mooy ibnu Rufay' bi nga xam ne mu ne war a aytu te gis naa Abdullah ibn Zubayr yusalli mu julli rak'atayni ñaar rak'a ba'da al-asri ginnaaw tàkkusaan itam wa yuxbiru muy xabaare anna Aisha ne soxna Aisha radiyallahu anha haddathathu moo ko nettali anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lam yadxul duggul woon baytaha néegam këram ah, illa ludul sallahu ma mu daal di julli maanaam mooy Euh, ñaari rakka yooyu nag maanaam nekkul ci jamonoy tawaaf jamonoy euh, aj maanaam ñaari rakka yi mu doon wax loolu soxna sayyidat ummu salama radiyallahu anha moo ko gën a leeral maanaam sayyidna abdullah ibn soxna aisha radiyallahu anha moom bi mu ko gisee dëgg-dëgg dafa gis rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw tàkkusaan mu julli ñaar rakka mais sayyidat ummu salama radiyallahu anha moo leeral ne en fait dafa amoon benn délégation bu ko seet si woon léegi loolu moom moo tax ñaari rakka yi nga xam ne moom la daan julli ginnaaw tisbaar ñaar rakka yooyu la julli wutoon mu daal di koy fay ginnaaw tàkkusaan te loolu jag la yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam sinon ginnaaw tàkkusaan dañuy tere ko ci naafila maanaam te loolu noonu dafa bokk ci ci xususaat nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa dafa am ay mbir yoo xam ne moom rek a ko jagoo maanaam kenn bokku ci moom ci wàllu àtte yooyu nag maanaam ay mbir la yoo xamante ne daa iman day am loo xamante ne ay précision yu ñëw la maanaam tey yeneen bi sallallahu alayhi su waxee dara wala mu def dara ñëpp ci bokk yam ñëpp ko ci war a roy ba mu def yi nga xamante ne sax na ne lii moom yeneen bi rek ko jagoo keneen bokku ci voilà euh, loolu euh, maanaam masalan tey comme yeneen bi sallallahu alayhi maanaam man gi mu man su amee maanaam euh, takk lu ëpp ñeenti jabar masalan ñeenti soxla lu ëpp loolu loolu yonent bi rek ko ko jagoo mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam ci xeet bi comme ni ko ko alxuraan waxee xaalisatan laka min duunil mu'miniin yow rek yaa ko jagoo jullit li nga xamante ne moom mooy euh, yor yor ay soxla yu bari ba noppi masalan doo leen doo leen yorale maanaam euh, fu la neex ngay fanaan bis bu la neex loolu tamit amul loolu tamit yonent bi sallallahu alayhi moo ci moo ko jagoo maanaam yonent bi sallallahu alayhi ko neexee Euh, ku mu neex mu jox ko lu ko neex ci soxnaam yi bàyyi ku ko neex ku mu neex mu teg ko ne doon ko faaleete ak yeneen ak yeneen loolu yëpp yàlla dafa may yoon woowu naka noonu tamit lu demee nekke alalu jullit ñëpp alalam la ne maanaam loolu lu mu jagoo la maanaam ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam te loolu ànd ak yeneen bi sallallahu li muy nekk nekk lu mu jagoo musu ko jëfandikoo maanaam musul ñëw jël alalu jaafoor noonu rek comme que maanaam alalu ñëpp alalam lañ maanaam moom mën na koo jël jëfandikoo ko nu mu ko neexe lool ànd ak loolu yëpp musu ko jëfandikoo sallallahu maam ak yeneen am na yoo xamante ne moom moo ko jagoo loolu yii nag daf ci bokk masalan tamit le fait que naafila guddi nekk farata ci moom voilà ci ñeneen ñi ci des du farata mais ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam farata la masalan julli naafila yi tamit loolu tamit farata la ci moom moo tax ba mu ko defu dagaa fay ginnaaw tàkkusaan loolu moom moo ko jagoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, kon da gis ne ba tey maam euh, ñoom da ngay gis dégg-dégg biñ ci am mu mel ne imam moom bukhari rahimahullahu taala da lay wan ne boo gisee ñii maanaam soxna Aisha radiyallahu anha waxoon ne euh, ne dañu kaa fit jamono jii que jamono ji jant bi di jóg moom la dafa xaraam moo tax ñoom heure boobu lañ ko def Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu maanaam julli heure boobu noonu maanaam te heure bu ñu sit la maanaam mooy ñoom dañu dañoo comprendre yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxtu woowu mu naafila maanaam da doon wane ne dagan naa naafila alors que maanaam loolu moom mooy eh, maanaam dégg-dégg ñoom biñ ci am moo tax imam al-Bukhari indi xadiis bi ngir leeral ne ñoom kat dégg-dégg bi lii tax ñu am ko mooy ne xamuñu lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli woon ñaar rakaa yooyu soxna Ummu Salama radiyallahu anha mi fekke xew-xew bi nag fekke début bi ba fin bi moom moo xam lan moo tax te moom moo ko laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu tere ñu julli heure bi ba pare yow nga def ko heure maanaam yeneen bi leeralal ko ko sallallahu alayhi wasallam te na Aysa radiyallahu anha daa gis rek mu def ko maanaam kon loolu ci la ñuy xamee ne maanaam ne eh, li mazhab bi gën a dëgër mooy mazhabu maanaam Hanafi ak Maliki rahmatullahi alayhim hadith bi imam Bukhari indi woon na hadith numéro 590 580 592 ak 593 jeex na doon ko indati maanaam fii moom mooy fi xam ne fii lañ ko mu ñun fii lañ ko muccee gis ci Sahih bi insha Allah imam Muslim indi na ko hadith numéro 835 eh, ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1279 imam An-Nasa'i indi na ko diggante hadith numéro 574 ba 577 imam euh, Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne hadith bi waa saabu kutubu sitta maanaam imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ñoom ñoo ko indi amma imam Tirmidhi ak imam Maaja indi wuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabul maridi yatuufu raakiba baabu buntu al maridi aju feebar ji yatuufu dana tawaaf raakiban di aju war maanaam moom mooy ki nga xamante ne dafa mën naa war maanaam comme niñ ko wala boog maanaam bu ñu xoolee image bi njëkk ya ñu daan ne kaaba gi da ngay gis ñu yenu ay nit ah di di dem ñoom wala boog ñi nga xamante ne dañuy ah, yéeg ci ay gëléem ak yu mel noonu ah, xëy na loolu nag daanaka amatul maanaam yéeg ci ay gëléem ak yooyu noonu ngir ne ah, condition bi nga xamante ne lañ koy defee tamit mooy nga bañ a taqal jumaa ji maanaam dafa am ay mbir yoo xamante ne charia da koy da koy da koy daganal mais circonstance yi ñuy nekk mooy tax. ñu teggi ko àtte boobu day teggeeku comme par exemple julli xam nga nit ki mën na julleeg dàllam mais loolu jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp seen dàll lañ daan jullee ñoom daal ñu simmi seen dàll mukk buñ daan julli léegi nag euh, c'est que daf fekk ne ñun parce que ñoom amul woon ay tapp yi amul dara ñun suñu dàll yi boo ñëwee dox fii mu takk fii nga kii nga dugg ci biir tapp yi fi ñu teg tapp yeeg yëpp wala ba ah lan yooyu noonu nga dem da ngay taxal place yi da ngay tilimal yooyu noonu te boobaa li ngay indi ci ay lor muy ëpp doole te alors que simbi dàll bi julli dagan na mais nag jullee ak daal moo gën a nekk sunna ñàkk jullee ak daal ah maanaam te loolu sunna la boo xamante ne dañ ko ak gàddaay maanaam jullee ak daal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sallu fii ni'aalikum fa innal yahuuda laa yusalluuna fii ni'aalihim jullee leen ak seeni daal parce que yawut yi ñoom duñ jullee seeni daal moo tax yenn saa soxna li ëpp lim daan julli moom saxaaba yi radiyallahu seen daal lañ daan sol mais comme léegi ñun soo dañoo yor ay tapis yu rafet yor ay kii duñ ko bëgg a takkal loolu moom moo tax duñ julli te loolu moom ak ci kaw daal yi loolu jaadu na waaye nag léeg-léeg nga def ko maanaam ngir roy sunna bi tam baax na ah ak boo nekkee circonstance yu jafe nga julli sa kese daal loolu baax na contrairement ak li nga xamante ne ñu bëri bëri jàpp nañ ñu fi mu toll feeg feeg nekkoo ci circonstance yu xar waruñu lekk daal. alors que déedéet mbir mi demewut noonu voilà mais loolu circonstance moo koy waral maanaam tey dugg ci biir Makka Kaaba gi ak ni mu mel nii nga dugal ko gëléem loolu xam nga ni jaadu maanaam naka noonu tamit tap yi ñun suñu jumaa leen di defaree dul dugg ak sa dàll ci kaw naan noonu yeneen ci daan maanaam loolu tamit jaaduwul maanaam loolu voilà maanaam yooyu circonstance rek moo ko waral. mais def ko nag de temps en temps nii baax na maanaam kon loolu moom lay euh, mais léegi fii nag bu def tawaaf bi nga xamante ne maanaam boo ko boo yéegul ci loolu mën ngaa yéeg ci loo xamante ne wala ah maanaam circonstance mën na la ko may du xat xam yooyu gis comme ki ñu gisoon noonu mu teg affaire boobu doon yéeg ci kaw mm-hmm. affaire bi daw waaw comme xeetu trottinette yooyu noonu maanaam loolu mooy tane mais tamit ci circonstance yoo xamante ne doo gaaw gaawaay boo xam ne da ngay mbëkk itam ak ak yeneen maanaam la ci gàttal léegi euh, yi tawaaf bi yéeg ci kaw waruwaay loolu bu fekkente ne da am ngant gu la ko may loolu ñëpp d'accord nañ ci ne dagan na amul luñ ci waaye bu fekkente ne da amul waruwaay maanaam da am am nga amoo ngant maanaam wér nga amul problème naat yëpp dara xewul nga yéeg sa waruwaay day tawaaf loolu moom li gën a néew ci ñëpp wax maanaam ñëpp nañ ci ne dañ waaye niveau civil civil gi moom la ñu wuute ñi xam ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne cibel gi maanaam tanzih la karahatu tanzih la ñeneen ñi jàpp ne karahatu tahrim la maanaam cibel gi nga xamante ne moom mooy moom lañ ko tudd moom mooy dañ saa fi cibelu maanaam ne rek gënul waaye daa wuuteeg rek li gën alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne tawaaf boobu boo ko defee sa li euh, nga def dafa xaraam te sa tawaaf bi da maanaam soit da nga war a reprendre at defaat ko su dee amoo benn ngànt da nga kaa war a reprendre at wala nga tuur deret mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab la haddathani Ishaaq Ishaaq al-Waasiti mooy ibn Shahiir rahimahullahu ta'aala ibn al-Haaris al-Waasiti moom Abu Bishr gisoon nañ ko moom mi ngi génnaaw ginnaaw bi 250 année sax ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhaari daa maanaam daa imaam Ishaaq al-Waasiti du ko du ko askanalee baayam maanaam du wax mu Ishaaq ibn Shahiir Ishaaq al-Waasiti rek lay wax. ah rahimahullah saa yu solo ci moom maanaam ñu gis ne xadis bi moom xadis bi ko weesu dañuy gis ne imaam al maanaam ci sëriñam bi bi ko ko sëriñam di nettali xadis bi maanaam moom rek a fa nekkoon maanaam ñaari xadis yi ñu romb maanaam bii nii ak xadis bi ko jiitu ndax beneen bi daf ne haddathani al-Hasan ibn Muhammad maanaam wa huwa az-Za'farani yu maanaam amma ci wax ne huwa az-Za'farani yu du imaam al moo ko wax maanaam bi euh, wala ci kaw Firabri maanaam ñoom kooku moom moo ne ah, wëwal ah, az-Za'farani yu amma fii tamit ma Ishaq al-Wasiti qaala haddathana Khalid mooy ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid ah, muy Abul Haytham al-Wasiti moom it waa Wasit la rahmatullahi alayhi moom mi ngi génn àdduna cent dixième année génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année maanaam moom mu ne an Khalid al-Hazza maanaam muy Khalid ibn Mihran al-Hazza Euh, rahimahullahu taala moom nag euh, Abul Manazir dañ koy wax Abu Abdullah moom waa Basra la rahimahullahu taala an Ikrima muy mawla Ibn Abbas moom it jaam la bu Sayyidina Abdullah ibn Abbas goreel euh, radiyallahu anhu maam ne da ngay gis tamit maanaam mu nekk koo xam ne dafa siiw ci xam-xamu maanaam kuy déglu tafsir masalan wala ngay liir téere tafsir da ngay gis Ikrima nee na maanaam naka noonu ci fiqh bëri na lu ñuy wax ay waxam ne xadiis nii bëri na lu ci indi ci tasawuf ay waxam dañ ko bëri lu ñu koy nettali ak yeneen ak yeneen tamit dañuy nettali lu bëri ay waxam maanaam nga gis ne imaam la daanaka ci domaine yëpp maanaam Ikrima rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi rahimahullahu ta'ala mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah ne naka ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tawaafa dafa tawaaf bil bayt ci Kaaba gi waxoo ngi ci kaw waruwaay bi maanaam loolu moom moo tax maanaam nekk ci kaw waruwaay bi euh, ñi nga xamante ne maanaam ñoom dañoo jàpp ne laa budda mu am ngànt maanaam ñoom dañoo jàpp ne la tax ko mooy comme Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoo xëy na daa feebaroon ah waaye li li gën a wér mooy ne du woon feebar parce que toxaluñ ne dafa feebaroon ci lu wér maanaam amaan na rek la jox amaan na dafa feebaroon waaye ama li nga xam ne mooy li gën a sax mooy dafa nekkoon imaam bi xam ne dañ koo soxla woon bëgg nit ñi war a ñëw di ko laajte comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon maanaam kullama saa yoo xamante ne ataa dikk na ala rukni ci euh, keroog nga xam ne foofu la xajarul aswad nekk ashaara mu daal di euh, junju ilayhi ci moom bi shay'in ci dara maanaam fii yadihi bu nekk ci loxoom te mooy jan bi lo bant boobu nee na wa kabbara mu daal di kabbar euh, xadiis boobu gisoon nañ ko xadiis numéro 1607 1612 1613 ci téere kitaabul hajj jeex na dootuñu ko ci gisati di leen ko gis insha allah taala ci xadiis numéro 5293 ci baabu talaaq moom baabul ishaarati fi talaaq foofu loo gën di waat voilà maanaam buntu buntu fase maanaam di buntu junj ci fase maanaam dama jëfandikoo xadiis bi pour pour pour wax ne comme que boo ah, maanaam da ngay am yoo maanaam yaag kii demoon laal xajarul aswad fóon ko yéen a yem kon nag boo junjee ci fase yaag maanaam yaag ki wax ne fase naa yéen a maanaam junj ci masal mooy masalan euh, nit ki na euh, yow da nga fase sa jabar ji dégg na diw da koo fase nga daan ne nii <laughs> maanaam mooy waaw nga yëkkati sa bopp bi wàcce waat ko yëkkati waat ko ko maanaam mooy waaw mooy fase nga fase wa dog na maanaam lu tax parce que junj maanaam loolu qaa'ida la al ishaaratu ah, ta'khudhu ma'nal ibaara maanaam junju moom ak wax ju leer ñoo yam expression ñoo yam voilà maanaam lépp loo xamante ne tey buñ la ko waxee rek da nga naan euh, da nga yëngal sa bopp maanaam wala boog nga def sa làmmiñ mu loolu moom moo tax yonent maanaam bi mu nee woon gaa yi nii maanaam jubleen moom ak ñu moom ak mu waxoon ne jubleen ñoo yam mais comme ci julli la nekkoon mu julli Euh, waroon a toog taaya daal di yëkkati daal di jóg taxaw gaa yi ne ko subhaanallah mu joxoon leen baaraamam ni leen jóg leen maanaam loolu maanaam yooyu la maanaam ak yeneen ak yeneen maanaam nag dafa dafa am solo parce que ñu bëri dañoo jàpp ne non man ba tey waxuma alors que li nga wax ak li nga xamante ne ci junj nga ko def maanaam ishaara hmm. voilà loolu ñoo yam maanaam foofu imam Bukhari dina ko fa indiwaat ci leeral ko insha allah taala imam Muslim indi xadis numéro mille deux cent douze imam Abu Dawuda na indi xadis numéro huit cent dix sept ak huit cent quatre-vingt-un imam Tirmidhi cent cinq imam Nasa'i na ko xadis numéro sept cent treize deux mille neuf cent cent cinq imam Ibn Maaja na ko xadis numéro deux mille neuf cent quarante-huit imam Ahmad na ko xadis numéro deux mille cent dix-huit deux muna qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibn Qa'nab al Qa'nabi mooy ki gën a wér ñu solo Muwatta maanaam bokkoon te eh, ñi nga xam te ne ay eh, taalibi imaamu Maalik yi Madani yow nañu la xam ne dëkkoon Madina Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ba imaam Maalik su ko daan gis da ku gën ci nit ñi mi ngi ñëw waaw. ak histoire am bi mu am maanaam comme quoi ku nekk bu subhaanallah maanaam ah, maanaam waruta waruta xaddi daal ci ne maanaam yàlla mën na koo soppi mun bokk ci ñi gën ci ñi voilà ànd ak ne euh, moom bi muy tuub sax maanaam dañ kaa fekk muy naan sàngara maanaam ah, waaye mu ne qaala haddathana Malik mooy imaamu daaru hijra imaam Malik ibnu Anas ibnu Malik ah, ibnu Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Nawfal te mooy ibnu Aswad ibnu Nawfal ibnu Xuwaylid ibnu Asad Abdul Uzza ah, mooy Abul Asad al-Madani rahimahullah mooy yatiimu Urwa min an Urwa mooy ibnu Zubayr ibnu Awwaam an Zaynab bin ibnat Ummi Salama mooy doomu Ummi Salama ah. gis nga bu ñu waxee ibnat ibnu ah, ibnat wala ibnu bu ñu alif bi maanaam mooy ne soit ki ñu tudd maamam la wala yaayam la mais bu ibnu bi nga xam ne mooy doom ji nga direct ji amul alif comme bu ñu naan Abdullah ibnu Umar ibnu boobu du am alif voilà Abdullah ibnu Abbas ibnu boobu du am alif voilà maanaam bu ñu nee Muhammad ibnu Abdullah ibnu am alif mais bu ñu nee Muhammad ibnu Abdul Muttalib maanaam doomu Abdul Muttalib day am alif maanaam pour wane ne Abdul du baayam mais maamama voilà voilà comme buñu ne Bilal ibn Abi Rabah maanaam ngay gis ibn boobu du am alif waaye buñu ne Bilal ibn ah Hammam ah ibn Rabah waaw ibn Rabah voilà mooy Rabah du ma mais ibn Hammama maanaam bu boobaa day am alif ñu tax Hammama mooy yaayam voilà fii tamit noonu la mooy Zaynab bint Zaynab nati Ummi Salama mooy al ummu salama mu jëlee ci yaayam ummu salama radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na shakawtu jàmbat na mm. ila rasulillah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an man kat astaki damaa feebar mooy damaa jàmbat damaa tawat waa damaa tawat voilà ndax xam nga maanaam shakawtu tawat na mooy jàmbat na ila rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an nee naka man kat astaki damaa tawat voilà mooy damaa feebar fa qaala mu ne ko fii na nga tawaaf min waraa innaas ci ginnaaw nit ñi wa anti fekk yow raaki ba yaa ngi war maanaam kon bu dee da ngaa feebar amul problème mooy gant nee na fa tuftu maa ngi tawaaf wa rasulullah fekk ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yusalli mi ngi julli ilaa janbil bayti ci wetu kaaba bi woo woote moom maanaam muy julli suba woo woote moom yaqra'u mi ngi jàng bi tuur wa kitaabi mastuur ci tuur wa kitaabi mastuur ah, xadis boo gisoon na xadis boo quatre cent soixante-quatre mille six Euh, daañu ko gisaat benn yoon ci mais dootu nekk ci kitaabul xaj bi muy euh, xadis numéro euh, quatre mille huit cent cinquante trois muy ci kitaabu tafsir ci suratu tafsir suratu Tuur imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent soixante-seize imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille huit cent quatre-vingt-deux imam An-Nasa'i na ko xadis numéro deux mille neuf cent vingt-cinq ba deux mille neuf cent vingt-sept imam Ibn Maaja deux mille neuf cent soixante et un imam na ko la jëlee xadis imam Ahmad dina ko xadis numéro deux mille six cent non vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq vingt-six mille sept cent quatorze comme ni gis na xadis yi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jamii mu ne baabu siqaayatil xaaj buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu siqaayatil xaaj moom mooy nandal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy aj maanaam loolu ne bokk ci li nga xamante ne ñoom ñooy yu rafet yu taar yi maanaam ñi nga xamante ne ay jëf yu rafet lañ mais maanaam nga xam ne Euh, ñoom ñoo ko yoroon nag mooy mbokki yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy euh, ñoom maam famille yu euh, Seydina Abbas maanaam ngir ne dakaa doon woon ci maamam Abdul Muttalib Abdul Muttalib maanaam baayam Abdul Muttalib doon woon ko ci maamam Hashim Hashim doon woon ko ci maamam Abdu Manaf maanaam ñooñu ñoom ñoo ko maam ñooñu doon woon ko ci Qusay maanaam waa Qusay nag Qusay moom moo yorul lépp jamono jooju maanaam bi mu njëkkee ñëw yor affaire yi moom lépp waaw moo yoroon eh, eh, ah, eh, nandal gaa yi gën ci ci zam bi moo yoroon war kii jël xijaaba moom lañu naan al xijaaba moom mooy kaaba gi muur gi ñu koy muur maanaam mbalaan moom ñu ko sut muur moom moo ko yoroon ah, maanaam moom mooy war a laajte gaa yi dajale ku nekk am li nga indi pour ñii agsi ñu mën leen a jox lu ñu dundee ah, voilà ak ak ak sidana mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, di di di liggéeyal gi ñu war a liggéeyal kaaba gi maanaam lépp lu waroon ci loolu moo ko yoroon moom ak doomam moom nag bi ñu fi jógee ci la jël séddale mu am lu mu la jox ci doomam yi ñi doon nag mooy lignée bi nga xam ne mooy lignée yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam ñoom nandalaate ci Zamzam ñoom yooyu ñoom ñoo ko doon noon Sayyidna Abbas moom moo doon noonu moom moo tax ba pare doomam yi noonu ainsi de suite ci waa Banu Abbas la def ah, mooy seen famille foofu ñoom ñoom ñoo koy wax maanaam nga xam ne ñoom dañuy toppatoo loolu ñoom ku ñu ñoroo di ak si rek teg bu ñu yegg ci Zamzam ñooy toppatoo ñoo nekk ci wetu teen bi di ku ne jox nga naan wala yu mel noonu ah dégg nga kon euh, loolu mu nekk kon loxo bu rafet a la sauf que maanaam da ngay gis. Euh, dañ koo demoon ba jàpp loolu mu nekk ne comme ñoom ñoo yor néeg bi yàlla bi yor kaaba gi yor lépp loo xam ne dañoo dafa aju woon ci loolu ñoom ñu jàpp ne loolu daanaka moo ñii julli di woor ak yooyu ñoo yem xam nga am nañu jàpp lool jàpp nañ ne fi mu toll mën ngaa bañ julli di bañ a woor parce que yaa nekk ci jàkk ji di toppatoo ñuy ñëw foofu ak di di defar affaire yeeg yooyu maanaam jàpp ne yéen yéen a yem alxuraan ne mukk maa kaana lil mushrikiina an ya'muru masaajida Allahi shaahidiina alaa anfusihim bil kufr yelloowul ci ñi bokkaale yàlla ñuy dundal néegu ñuy dundal loolu tamit beneen affaire mooy dundal ñu ñëw ci jàkka ji naan wéy ñun ñooy dundal ni yow ci jàkk ci ñëw ci jumaa ji jumaa yàlla ji ba pare fekk ñoom ñu ngi seede ci seen bopp ci kéeféer googu ñu nekke ci bokkaale googu ñu nekke mu ne ulaa'ika habitat a'maaluhum wa fi an-naar hum xaaliduun ñooñu day seen jëf yëpp yàqu te biir safara lañuy sax maanaam nekk yéeféer moom maanaam defal lu la neex loolu la alfada aamilatun naasiba taslaa naaran haamiya muy jëf joo xamante ne daa neen rek mooy xëy ci entreprise rek di ci daj lu la lu ne lu ne lu ne nga daj ko ci fekk kenn embauché wu la bis bu weer wi dee bu ñuy fay salaire yi yow bokkut ci ñuy fay amul naa non pourtant dama doon xëy tous les jours yooyu loolu yëpp yow bokkut ci ñi ñuy fay léegi nag embauché bi fii la am ci ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur ba pare mais da ngay day am yoo xam ne day déglu ci sa kaw loolu daal alquran daal ci teg nga innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az wa lam yaxsha illa allah ñii dundal daal néegu yàlla bi xam nga saa néegu yàlla bi yàlla yi sax la wax kaaba ji néegu yàlla yi mooy jumaa yi ñi dundal mooy gëm yàlla amana billah wal yawmil akhir ak bis bu mujj bi wa aqama as-salata tey taxawal julli wa ata az-zakata say joxe asaka walam yaxsha te illa allah kurul yàlla ñooy dundal kaaba néegu yàlla yi nee na fa asaawulaay an yakunu minal muhtadin ñii de yàlla dana leen boole ci ñi gindee ko maanaam kon yow bu dee doo julli doo woor yii la yàlla dig lépp doo ko def sous prétexte que a yow yaay gaa yi di ñëw ci jumaa ji yàlla di toppatoo wala yaa nekk ci tool ba mais sincèrement yow da ngay caaxaan demal nga julli ji nga woor nga def mi nga xamante ne moom la la yàlla digal parce que loolu boo ko deful da ngay nekk yéeféer ah. lool ab jullit ab jullit bu xamee ni daa war a julli mu leer ko te julliwul day nekk yéefér de maanaam mu maanaam ba ra rawatina fi muy gën a fi ñëpp d'accord ni yéefér lay doon mooy fi mu jàppee moom moom wàcc na ko moo tax alxuraan tekki ne aj'altum siqayat alxaaj wa imarata almasjid alxaraam kaman amana billahi wal yawmil axir wa fi sabilillah est-ce di def parce que tout simplement yéenay maanaam siqaayatul xaaj yéenay nàndal ñiy aj wa imaaratul masjidil xaraam yéenay dundal jumaa ji maanaam lépp luñ fiy toppatoo yéen a koy toppatoo ñi fi ñëw yéen leen di jéema dimbali di leen am loo di jox di leen séddale ndox yeeg di leen euh, jox ñuy lekk ka naan ak di leen jéem a toppatoo est-ce que da ngeen a jàpp ne ñiy def loolu ak di fay facture yi. facture jumaa ji loolu loolu ngeen jàpp ne mooy ngeen maanaam jub jooju ngeen bëgg a yemale kaman amana ka nga xamante ne moom daa gëm yàlla ci dëgg billaahi ci bur yàlla wal yawmil aaxir ak bis bu mujj bi wajaahada te muy xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla ñaar ñoom bëgg leen mu ngeen leen laa yastawuuna inda allah yamuñu fa yàlla voilà wallahu laa yahdil qawma zalimin te yàlla xam ne ay la xam nga maanaam gis nga caaxaan baaxul alxuraan daa leeral lépp après nag ku mu neex mën ngaa jàpp lu la neex ci say caaxaan yi nga nekke mais nag bul ko askan wi diine ci jàppal ne danga nekk ci say caaxaan ngeen am loo leen walla ay lobby yoo leen teg walla ay caaxaan yoo leen nekke ngeen nekk mais diine yàlla ji moom lii la te alxuraan la leeral nan ah, lii moom amul luñ ciy gëndale amul interprétation buñ ci def daa nang nañ voilà dégg nga comme lu wolof di wax rek euh, naka déglu leen jàmm la mooy wax jaa ko dégg nga mu ne xaala voilà na à bon entendeur salut voilà mu bil isnad muttasil fi man kitab bi haddathana Abdullah ibn Abi aswad mu Abdullah ibn Muhammad maanaam dama al-Aswad Euh, euh, rahimahullah taala moom dakkate la moom mooy Abu Bakr maa mu ngi gën a siiwee ci ab na ab na Abul Aswad bi nga xamante ne moom mooy maanaam moom noonu la tudd mu ne qaala haddathana Abu Damra te moom mooy Anas ibn Iyad mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy al-Umari Abu Usman al-Umari mu ne an Nafi' mooy mawla ibn Umar an ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na ista'zana laaj ne ndigal al abbas sayyidina abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu laaj ne ndigal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an yabita ci mu fanaan bi makkata ca makka layaali minan maanaam guddi minan yi maanaam xam nga guddi minan yi al mabit minan boo xoolee ci mazhab jumhurul ulama muy hanafi maliki hanabila rahmatullah ñoom dañ ne waajib la dafa war shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne lan dañ ne sunna la maam ñoom nag moo tax ñu sukkandikoo ci xadiis bii mais bu doon ne farata la bu doon dafa war a bu doon dafa war a kon du ñu lan du du demee nii maanaam euh, yent bi sa maanaam du laaj ndigal gii te yent bi sa xam du ko ko jox waaye nag ñeneen ñi ci def dañ ne déedéet maanaam exception la ñi nga xamante ne ñoom ñooy def dafa am yoo xamante ne ku koy def comme ñi nga xamante ne kaaba gi foofu ñoom dafa am rôle buñ koy jouer wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a toppatoo ji fa ñuy rendee ji euh, xar yi wala ñu war a toppatoo ji maanaam ñu bari yoo xamante ne dafa am ñu ko ci aj gi te ñoom ñu nekk ci aj gi ñooñu noonu mën nañ leen a permettre ñu bañ a fanaan Mina waaye Mina képp ku fa war maanaam fanaan bi boo fa fanaan mudd ngay joxe ci benn bés bi ñaareelu bés bu fanaanoo fa nga joxe ñaari mudd boo fa fanaanul bis yëpp benn ci bis yooyu nag ba mu def genre nit ñi maanaam bu boobaa da ngay daal di tuur deret te non ndax dafa dafa war dégg nga maanaam kon lool bi mu laajee ndigal ba parce que min ajli ngir war ngir sababu siqaayati yi maanaam nandal gi mu doon nandal fa azina la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal te euh, loolu tamit beneen mbir la boo xam te ne bu am solo la ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lo ñeneen ñi maanaam mooy jumhur bokk na ci li ñu tontu mooy ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom li tax kon mu koy laaj ndigal parce que xam nga Shafi'i rahmatullah dañu laaj ndigal su fekkante ne lu war kon du laaj ndigal waaye bu boobaa dana anal ah kay laaj ndigal gi bu julli gi moo tax du du du lii moo tax waaye le fait que mu àndoon ak yeneen te war a génn dem yoonam maanaam maanaam jékki-jékki rek yeneen bi gisu ko ñu laajte anamu anamu loolu moo tax mu laaj ndigal gi maanaam loolu beneen mbir la bu laa jara laaj ndigal maanaam loolu moom moo tax mais du rek ne dafay dem naan dem maanaam du du du jëmmi euh, maanaam fanaan ñu naan dafa war moo tax voilà bu boobaa dañ koy woyofal ñooñu comme ni nga xamante ne noonu la ñuy woyofale jigéen jii gis mbërëgam masalan mu bañ a def euh, euh, euh, tawaafu wadaa hmm. xadis bu imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro mille sept cent quarante-trois ci xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moo gën mille sept cent quarante-trois imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent quinze imam Abu Dawud hadith numéro mille neuf cent cinquante-neuf imam Ibn Maaja hadith numéro trois mille soixante-cinq imam Ahmad hadith numéro quatre mille six cent quatre vingt quatre mille sept cent trente un quatre mille huit cent vingt-sept ak cinq mille six cent treize euh, kon ñu gis ne hadith wa ashaabu imam Bukhari moo ko imam Muslim euh, imam Abu Dawud imam Ibn Maaja ko indi